fi lbab alhaadi wattis'iin ba'da almi'a wa 'an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an aamura bihatabin fayuhtatab summa aamura bis-salaati fa yu'azzana bihaa summa aamura rajulan fa ya'umma an-naasa summa uxaalifa ilaa rijaalin fa uharriqa alayhim buyuutahum muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah rahmatan waasi'a mu daal di ñuy indil beneen xadiis ginnaaw ci suñu bunt bi ñu nekk ci tool bi di baabu fadli salaati aljamaa di chapitre cent quatre ak juróom ñeent fukk ak benn di wax ci ngëneelu julli mbooloo ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna boole na ñaari xadiis xadiis bi mu jëwoon gis moo doon mille junni ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne woon waan abdillah qii wa qiila Amr ibn Qays al-ma'ruf bibni ummi Maktum al-mu'adhdhin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ya rasulallah inna bil inna al-madinata kathiratu al-hawaami was-sibaa bani mu jeexa walillahi alhamdu wal minna léegi tey al imaam di ñu di beneen xadis boo xam ne comme ni ñu tëjee woon xadis bee alqaa'iluuna ñi nga xam ne ñooy wax bi wujubi salaatil jamaati ci euh, euh, nekk farata nekk fardu aynin li man la udra la li nga xam ne mooy daa nekk farataay jëmm ci képp koo xam ne amoo ngant ñoom moon di xadis yi nga xam ne ngandum beneen tegtal la boo xam ne bu rëy ci ñoom <laughs> te waxoon nañ la <laughs> waxoon nañ la ñooñu ñooy ñan ñi nga xamante ni ñoom dañu ne Euh, euh, non attendez non fa ma ne fardu la waaw te ñooñu waxoon nañ la ku mel ni ñoom al imaam Abu Thawr waaye jëlee nañ ko ci mooy mazhabu hanbali yi naka noonu al imaam euh, ta ata <laughs> ak ñooñu kanta zahiri yi ñoom zahiri yi ñoom dañoo kii quoi. Euh, dañoo jàpp ne mbir mi bon affaire bi chart euh, charte waxuma la euh, moom dañoo dépassé ñoom ñëpp ñoo ci ñoo ci ñoo ci kii ne charte la ñoom dañ ko def charte ci affaire yi quoi <laughs> ñoom al imam ibn Khuzayma imam al Awza'i tamit naka noon ci mbooloo ci Shafi'i yi naka noon al ibn al ak ibn Hibban ñoom ñëpp dañoo ne lii ma ne farata ñoom nag seen dalil bi gën a waxoon nañ la mooy hadith yi nga xam ne mooy bu ibn ummi maktum ba nga xam ne moo jiitoon mille soixante six ci kaw ne imaam al-Hafiz euh, an-Nawawi dane kooku euh, ata nabiyu nabiyya rajulun a'ma sallallahu alayhi wasallam rajulan a'ma fa qaala ya rasul allah moom dane loo kooku mooy ibn ummi maktum comme hadith bi ci tegu voilà bon Euh, loolu kon euh, euh, loolu xadis boobu ñaari xadis yooyu ak bii seen bii seen beneen ngandum dalil la bu ñuy tegtaloo ne lii moom day wane ne sawaay yaa ma'shar al jamaahir sawaay bàyyi leen ni ngeen wax <laughs> lii nii farata waaw parce que quand xool leen xadis bi li mu wax muy xadis 1066 mu ne waan abi hurayrata muy jële ci sayyidina wa mawlana abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu anna rasulallahi kana dawal yàlla li sallallahu alayhi wa walladi nafsi bi yede waat naa ci ki nga xamante ne sama bakkan man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom muy borom bi laqad hamamtu bëggoon naa an amura bi xatabin fa yuhtatab bëggoon naa lool digle ñu taxanal ma ay mat waaw ñu ramaaseel ma dem taxanal ma dajaleel ma ay mat summa ginnaaw gi amura ma digle bi salaati ci julli fa yuzana biha lële ci riwaay imam euh, al-Bukhari bi fa yuzana laha waaw fa yu'azzana bokk ma naan fa yu'azzana fa yu'azzana biha ci riyaad bi nii bi ñu am waaye fa yu'azzana laha ci riwaaya imaam al-Bukhari mooy ñu daal di koy noddal waaw taxawal ko daal di iqaam waaw summa amuru rajulan ginnaaw bi ñu iqaamee ma digal benn waay ndax iqaam dañ koy woowe tamit azan moo tax baynal azanayni li bayna kulli azanayni soda diggante ñaari nodd yu nekk am na julli loolu waxoon nañ la mbir moom ne ca comme boo ci bëggee am lu gën a leer kon ma digle am koo xam ne moom mooy ñëw daal di jiite nit ñi daal di julli quoi jiite nit ñi léegi nag bu loolu amee bu lool amee summa amura rajulan fa ya umma naas kooku jiite nit ñi sama place man yeneen saa summa uxaalifa ginnaaw gi ma dem ilaa rijaalin ci ay góor ñoo xam ne ñu nga ci seen biir kër ya di bañ julli ci ci mboolooy fa uharriqa bu ko defee ma taal taal bu jéggal dayo jéggal dayo ci taal leen alayhim bant yiñ matt yiñ ma taxanal ma teg leen ko daal di leen taal foofu alayhim buyutahum seen kër ya taal seen kër ya ca seen kaw waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaam al Buxaari naka noonu taalibeem al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj mu njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet hadis bii nii hadis la bu siiw boo xam ne al imaamu Maalik ibn Anas indi na ko ci kitaabu salaa baabu fadli salaatil jamaa ala salaatil fard naka noonu al imaamu. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi indi na ko ci yoon yu bare bëri waaye na ko noonu waa ahlu waa sunan al arba'a ñoom ñu indi nañ ko hadis bi rawahul jamaa voilà al imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibnu rahmatullah alayhim soloo nañ ko boo ci boole ash-Shaykhaani teg ci imaamu lu jiitu woon ak imaamu Ahmad lu ci tegu woon ginnaaw imaamu ne kon hadis bi hadis la boo xam ne boo demee ci maraaji sunan yi gën a mag da leen fay fekk muy hadis bi nii kon al imam al Bukhari rahimahullahu taala eh, da ko indi ci bërëb yu bari ci ñeenti bërëb la ko indi indi na ko ci kitaabul azan baabu wujubi salaatil jamaa parce que imaamul Bukhari moom daa bokk daa ànd ak ñoom sànq bi ñuy wax ak fan tudduñu ko. Euh, bi ñuy wax ñi ñu ne jàpp ne julli mbooloo moom farata la waaw moom daa bokk ci ñi nga xam ne mooy fuqahaul muhaddisuuna yi ñoom boo seetloo dañ ne farata la waaw boo gisee ñu naan waa ahlul hadith mooy façon ñoom ñii nga xam ne euh, lu tax bon imaamu Maalik du ahlul hadith bu imaamu Maalik idaa zukira al hadith fa Maalikun najm la imaamu Shaafi'i doon wax kooku bokkul ci ñooñu bu dul seen mooy seen njiit nga naan la mooy seen président mais sauf dañoo boole ñaar. dañoo leen a xamee xadiis ñu aay ci lool ay ci fiq lool léeg-léeg ñu naan en général ñu leen di woowee euh, fuqaha yi mais euh, tekkiwul mu am tamit ñoo xam ne fiq ñoom lañ gën a mane ko xadiis am ñoo xam ne xadiis lañ gën a man sauf que ñoom imaamul Buxaari yi nii nag dañ leen dul tudd noonu laa leen ahlul ak façon yooyu mais ñoom euh, gaa yi rawuñu leen ah attention ah waxoon naa la fi li Qutayba doon wax Qutayba wala al-Qanabi kenn ko ci doon wax naan naan naan man de euh, Qutayba rahimahullah man de toog na jataayo naag boroom xam-xam yi jataayoo naag jaamukatu yàlla yi jataanoo yaag di ñu dëddu àddina waaye jatooyoo naag waa ñu bari ne waaye mawa juddoo ba léegi man sama ñaari bët te ko attention taalibi imaamu Malik la xam na imaamu Shafi'i ñoo bokkoon di jàng ci imaamu Malik xam na ponkal yi ñuy tudd yëpp mu ne ba man xam euh, xàmmeewee ràññee ba léegi sama ñaari bët mësula gis ku mel ni Muhammad ibn Ismaïl di al-Bukhari rahimahullah moo tax il faut pas foog ne bon imaamul Bukhari bon c'est vrai que imam Muslim il est plus de waa ahlul hadith côté bon am na fiqh bi am na ko waaye hadith bi la gën a fi la gën a feeñ imaamul Bukhari nag deux yëpp la waaw moom deux yëpp la comme ñële sauf que dañoo yomb di tàmb di wax ñële di woowee ñi al fuqaha ak yu mel noonu mais faquhal Buxaari fi tarajumi duggal ci Sahih bi nga xam ne wallahi kenn yóbbulu ko dara waaw bu yóbbulu gaa yi dara kenn yóbbulu ko dara <laughs> c'est ça <laughs> moom dañ ko mais moom dafa jàpp ne bon daa bokk ci ñi jàpp ne eh, ñi ñu la fi wax léegi keneen ne julli mbooloo moom farata a moo tax baabu ci Sahih bi kitaabul adaan baabu wujubi salaatil jamaa mu indi waxu alxasanul basri bi ñu doon wax bii weesu rahimahullah mu ne wa qaala alxasan in mana'athu ummuhu an al-ishaa'i fi al-jamaa'a shafaqatan lam yuti'ha fekk euh, euh, bon à vrai dire imaam Ahmad euh, imaam alxasan ibn yasaar al-basri rahimahullahu ta'ala daa am ko ko laaj ne ko waaw nit ki waaw te loolu comme imaam al-haafiz ibn hajar rahmatullah alayhi ne lii nii imaamul Buxaari da ko wax ta'liqan mooy saamu di càllalem ne euh, rek waa euh, qaala alxasan alxasan mu ibn yasaar bu da ngay xam ne buñ ne alxasan kese jooyal ko ci biir taabee ibn yasaar la voilà euh, al al basri nekkoon ki nga xam ne mooy imaamu jamono mook sayyidina Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhima loolee al imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne xadiis bii nii lii imaamul euh, Buxaari wax ki nga xam ne moo ko soloo mooy al-Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi ci sanad boo xam ne bu wér la mu jële ko ci anil Hasani al al-Hasan dañ ko laaj ibn Yasaar al-Basri rahimahullah ne ko mais nit koo xamante ne nii yasuumu tatawwu'an fa ta'muruhu ummuhu an yaftur qaala fal yuftir wala qadaa alayhi wa lahu ajru as-sawmi wa ajru al-birr waaw ñu laaj ko ne ko waa imaam al-Hasan waaw euh, masala ngi waa nit koo xam ne dafa woor wooru euh, naafila yaayam ne ko dogal yaayam digal ko mu dog mu ne waaw léegi lan mooy tontu bi loolu est-ce que daa am na droit dog wala day bañ mu ne fii day dog day dog kenn du na ko ah yow da ngaa tàmbal woon ak woor boo xam da nga koo war a fay comme li Maliki di wax ne am na jaamu yàlla yoo xam ne moom même bu dee du farata boo koy def boo jaxasee dugg moom àggale ko farata lay doon mais loolu wax nañoon gisoon nañ fii fi lu yàgg que ne loolu ginu la dëgër parce que rent bay saab saab nee na al mutatawwi'u aminu wala amiru nafsi ki nga xam ne daal day lu woor woor goo xam ne du farata ci moom moo moom tëggalu guyam waaw waaw te la mu waxoon soxna sax ne ko bu la neexee nga dogal waaw surtout waajooju non waaja naa Abu Sa'id doon wax naan dañ leen a invité waaw waa ji ñu woo ko ma am daa woor yoon saa sam na ko daal di sonn waaye kat takallafa axuka sonn utal la ngir ganale la def lu nekk togg def lu nekk taajal la nga naan dog na nga naan damaa woor yoneen saa sam na ko dogal après nga woor beneen bis bu la neexee waaw bu la neexee mooy kon kooku da xay dañ koo tànnloo <laughs> noo wax looloo gën a dëgëra pas ay ku ko non woor wala waaw du farata mais bés boo ci xasee dugg comme li Maalik yi di wax rahmatullah alayhim ak ñi ànd ak ñoom boo ko tàmbalee da ngay par force la nga àggale ko loolu noonu dëgëru voilà <laughs> loolu laysa bi dëgëru du tout voilà moo tax al imaam al Hasan ibn Yasaar rahimahullah ne bu nit ki dafa woor yaayam ne ko dogal woor boo xam ne du wooru farata ah. muy weeru koor wala muy fay weeru koor wala weeru nizar boo xam ne da ko nizaroon mu ko dogal do mais bu dee day naafile nii comme ajjuma ak alxames ak altine ala altine alxames togg ne ko euh, sama doom ñëwal lekk mu naan damaa woor mu ne ko nag damaa bëgg bu boobaa loolu la ne ko dogal dogal nga lekk bu fi nekk ah non man du ma lekk non mu ne na dog te bu dogee du fay te dina am ñaari moom day am fayu koor waaw wa ajrul birri ak topp ndeyam bi borom bi digal wabil walidayni te ci sa ñaari waajur ihsana alhamdulillah rafetalal ci ñoom voilà léegi nag mu des beneen affaire léegi nag ñu ne ko waaw waaw fa tanhawu an yusalli al-isha fi jamaa ñu ne waa léegi ndax beneen laaj sayyidina al imaam léegi man na koo tere mu julli eh, li nga xam ne mooy eh, gée ci mbooloo yi al imaam ne laysa zalika laha hadihi farida <laughs> al imaam al basri al al hasan ji yaay ji wanu tere doom ji mu dem julli ji gée parce que woor gi ngeen ma doon laaj sànk wooru naafila la naafila bu taxawee birrul waalidayni farata la voilà waaw alors que koor gi naafila la kon nag nga jiital farata ci kaw naafila alors que julli dem ci aju euh, ci ci ci mi ca jàkka ja loolu noonu farata la ngoo xam ne moo gën a ràññeeku waaw du ne farataat topp sa yaay ndax bu boobaa sa yaay mu ngi lay tere loo xam ne far yàllaa ko farataal sa kaw bu boobaa kon sa yaay ngay baax bañ koo topp topp lu jaar la ko ci lisaanu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam moom noonu la ko gisee voilà moo tax al imaamul Buxaari yi moom daa jàpp ne bon ci buntu bi noon la ko tudde waaw baabu wujubi salati aljamaa wa qala alhasan in mana'atu ummuhu ala al-isha al-isha fi aljamaa shafaqatan ngir daal ndax ñeewante mu tere ko ne ko noobul dem ndax mu du ko topp day dem julli ji voilà kon imaamul Buxaari ci ñooñ la bokkaat ah, ñi ne non julli mbooloo moom farata la bia boo ngeen xam ko voilà te loolu waxoon nañ leen waxati leen bi ñuy ubbi sànq tudd nañ leen ñu ngi wax seeni dalil boobu <laughs> boobu léegi <laughs> ak waa jumhur <laughs> ñu ne euh, fardu kifaaya la comme euh, li nga xam ne mooy waxu Shafi'i rahimahullah en tout cas li gën a nox parce jëlee nañ tamit ci moom que ne euh, voilà ala fardu aynin la loolu tamit wax la buñ jëlee ci moom waaye li gën a siiw mooy que ne fardu kifaaya la ak ñu ne sunnatun waajiba la ñu ne euh, voilà euh, loolu la quoi mooy sunna kefe la voilà bu ko ñenn ñi mooy dañ ko sopp kefe voilà léegi euh, sauf que côté bii ñu nekk xadiis yi al imaamu di indi moom day dëgëral mooy mooy dë teg tegtalu ñu ne farata la voilà kon. foofu la ko al imaamul Buxaari indi ñu ngi ci taxrij bi léegi al imaamu kitaabul adaan baabu wujuubi salaatil jamaa mu ne haddasanaa wax nañ leen dina ko ñeenti bërëb mais bii la ñuy jël mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf gis nañ ko fan yii yëpp mooy Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahmatullahi alayhi nga xamante ne nii moom mu ngi génn àddina la deux cent dix-huit ñu ne deux cent dix-sept rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbaranaa Maalik mu nekk ñu nettali mooy Maalik di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari imaamu daaril hijra nekk ponkalu waa tabaqatu numéro sept septième tabaqa bi moom gën gane àddina la quatre-vingt-quatorze génn àddina la cent soixante-dix-neuf nekk ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne kenn dootu ko présenté ida zukira al ilmu fa malikun najm rahmatullahi alayhi an abi zinadi mu jële ci abu zinadi abdallah ibn zakwan al qurashi Abu Abdurrahman al-Madani si yowoon ci Abu Zinadi rahmatullahi alayhi gane àddina la 64 génn àddina ñii ne la 130 ñii ne 131 ñii ne 132 wallahu ta'ala a'lam anil A'raj mu jël ko ci sëriñam di al-A'raj ibn Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj eh, ibn Kaysan ibn ne Abu Dawud ñii ne Abu Hazim ñii Abu Muhammad moom nag mu ngi génn àddina la 117 rahmatullahi alayhi an abi hurayrata di alhafidu dawsiyu hafidu sahaba abu hurayra alyamaniyu ñi ne abdullah ibn amir ñi ne abdullah ibn aiz ñi ne abdurrahman ibn ghanm ñi ne abdurrahman ibn sakhr dañu jeexe moom dañu wute bu baax ci turam radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah kene ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala walladhi nafsi bi yadihi laham laqad hamamtu an amura bi hatabin fa yuhtatab thumma amura bi salat fa yu'adhana laha gis nga laha man riwaay ma yor bu këyit bi biha beneen bi ma yor ci këyit ci ci électronique laha comme ci sahih imam al-Bukhari ci euh, kii wu Riyad bi thumma amura rajulan fa ya'umma an-nas thumma ukhalifu ila rijalin fa uharriqa alayhim buyutahum imaamul Nawawi fii la ci yem mais hadis bi dafa continuer mu teg ci beneen waat walladhi nafsi bi yadihi waat naa ba léegi ci nga xam ne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sama bakkan mu ngi ci loxoom <laughs> law ya'lamu ahaduhum bi ahaduhum da wax nañ hadis bi fan bu kenn ci ñoom ñiy bañ a ñëw di julli yi di fekke mbooloo yi waat naa ci nga xam ne man sama bakkan mu ngi ci loxoom gis nga bu kenn ci ñoom xamoon ne annahu que moom yajidu arqan samina te bu demee ci jàkka ji dina fa fekk ndawal bu baax boo xam ne yax woo xam ne bu bu dugub fa ndawal la aw mbir ma tay ni xasana tay ni wala yooyu di nekk ci mooy tànku fas tànku euh, kii bi euh, bàyyi ma bi xar mi walla bëy bi mooy diggante fi muy teg tànk yi sabo bi wala euh, fi muy teg xaafir bi am nañ benn kii bu nekk diggante foofu li muy teg ci suuf am na loo xam ne lu xaw a mel ni lu am genre boos yu xaw a jóg diggante boobu yàpp wa fay nekk nga xam ne gars yi euh, ñoom vayem yi bokk ko ci suuf lool <laughs> ñoom ñuy suufe yeel waaye amul ca yeel ya mooy scoop doolu yi dañ koy soxla <laughs> aw mbir maa tay ni xasana tay ni yu baax léegi dina ñëw ci mbir maa tay ni am na ñu ko tekkee leneen ndax ci arab yi day tekki leneen comme sax mu yooyu mu yooyu nga xam ne moom ngay fowe voilà bu doon daal am po loo xam ne distraction la loo xam ne moo ànd ak seen bakkan ab distraction am po boo xam ne moo am ci jàkka ji comme ni muy amee feneen <laughs> la shahid al isha waat naa ne kon dina fekk ci dina ñëw fekk si li nga xam ne mooy mooy mooy géegi waaw noonu la ko al imam an al hafiz al Bukhari rahimahullah nii la àggalee hadith bi complètement léegi kanta amu andi ko feneen waaw boo xamante ne nii kaddu yi ni mu ñëwee kitaabul adaan ba léegi baabu fadl al isha fil jamaa foofu euh, Seydina Abu Hurayra dana yoneen saa sallam nee na laysa salaatun asqala ala al munaafiqiina min al fajri wal isha bii mu tudd beneen xam nga biñ jógee isha la wax bii fajr ak isha walaw ya'lamuuna maa fiihimaa la atawhumaa walaw habwa laqad hamamtu an a'mura al-mu'adhdhina fa yuqiima thumma a'mura rajulan ya'ummu an-naas thumma a'khudha shu'lan min naarin fa uharriq 'alaa man laa yakhruju ilaa salaati ba'da voilà kon gis nga fii ni mu ko ndee mu ne laysa nekkul salaatun benn julli asqala bu gën a diis alal munaafiqiina ci naafiqi min al fajr ci julli fajar wal ishaa ak biir noo ñaari guddi julli ñoo gën a diis parce que fajar jamonoy nelaw yu neex yi la ca la bàjjee gën a guddi ishaa jamonoy noppaleku la fekk yow journée bi tas nga ba kii nga xam ne tëdd ji rek ginnaaw une journée bien laboureux labourieuse waay xaw ma laboureux waay yow labourieuse waay seet leen français booboo la <laughs> voilà boo xamante ne tas nga ci nga ñëw war a dallu nag ginnaaw bi nga waay bi nga reeree sa xol bi kii nga tayel waaw da jamonoy nag ñëw nag war a dallu nag waaw waaw moo tax naafiq yi moom comme que bakkan yi neen lañu la gën a neex jamono yooyu nga xam ne bakkan ci lay gën a yëngoo bànneexu bakkan yi ci lay gën a jóge ak tamit naa dem bu dee boroom soxna la naa dem rek nekk ca soxna sa rek waaw <laughs> waaw dugg ci mbàjj meeg moom kese walla yu mel noonu waaw yooyu noonu ak jamonoy même bu dee moom kese la tayel googu xasa dugg néegam nii wàcc na sangu na ba kii ba nàngam nga xam ne moom moom ñafum njaax kese di nelaw a ci des ak di nuuf lay ginnaaw bi mu taalee télé bi bu dee boroom télé tiim ko nag ñu xool jàpp ne oh match beeg nangam beeg teg popcorn yeeg façon yooyee mooy isa mooy affaire boobu la <laughs> moo tax gaa yi ah, mu gën a diis ci naafiq yi moo fajar walaw ya'lamuna yonent saa sallam ne waat naa ne gis nga bu ñu xamoon maa fiihima kay bu ñu xamoon li nekk ngënee li nekk ci ñaari julli yi la ataw huma kononte kon dinañ leen dikkal walaw habwa même bu dañuy raam comme ñu gone yi di raame moo na am na benn ci benn riwaaya konoon dinañ ko dikkal waaw walaw habwa mu ne ci riwaay boo xam ne al imaam Ibn Abi Shayba waaye al imaam Abu Darda ci moom la ko jëlee radiyallahu anhu mu ne wala habwan ala al marafiqi war rukab même bu dee ne dañuy raam di dargu eh, ci seen sen seen seen concu yi la ñuy teg ah mirfaqayni yi la ñuy teg di raam ak seen seen seen óom yi di raam jóge seen kër yi di raam ba ak ci jàkka ji bu ñu xamoon li ci nekk ci ay ngëneel dinañu ko def. waaw waaye nag malheureusement walakin al munafiquna la ya'lamun borom bi ñaata yoon la ñu wax ne waaye se nafiq la ils ne savent absolument rien xamuñu déré déré déré déré déré déré ba déré déré voilà <laughs> dañoo am problème quoi <laughs> waaw waaw ñaata yoon la borom bi di wax lool <laughs> xamuñu tous walakin al munafiqina ya'lamuna walaakinnal munaafiqiina laa yafqahuun waaye naafiq yi dégguñu fiq dégguñu xam amuñu dégg-dégg bu sew ci diine waaye walaakinnal munaafiqiina laa ya'lamuun waaye daa fekk ne naafiq yi xamuñu tus voilà kon <laughs> xamuñu xam-xamu diine man nañoo xam-xamu leneen tekkiwul ne xamuñ lu ñuy yàqanale seen mbiru àddina bañ a xam loolu sax moo leen tax a jóg mën a lan non bi yaa ya'lamuuna mooy ilmu diin al fi diin waaw mu ne tey bu ñu xamoon maa fiihimaa la woon ci ay ngëneelam ci ñaari julli yi la tawhumaa walaw habwa laqad dëgg-dëgg bu léegi mu indi comme hadis bi eh, eh, riwaayé bale bëggoon naa lool an amura nga digal al muaddin fa yuqiim loolu mooy wane ne fële fa yuaddin laha lis salaati fa yuaddin laha lool mooy nodd na iqaam la ah fa yuqiima noddukat bi mu daal di eh, taxawal summa amura ma dégg ba mu taxawalee ma ne kenn def kaay jul summa axuda shu'lan ma jël ay ceeññeer yoo xam ne yu ñu lakkal ay ay yu ñu taal ay ay taal yoo xam ne taalees nees leen waaw léegi nag ma génn dem ci gaa yee nga xamante ne ñoom ñooy baña ñëw euh, euh, ci safara shu'lan min naar euh, fa uharriqa ma taal taal bu jégg day ala man laa yaxruju ila salaati ba'd ci koo xam ne moom bu ñëw julli ji ginnaaw ba mu déggee ñu nodd ak yooyu mu xam ne war nañoo julli mu toog këram voilà <laughs> yaa <laughs> hawla wala quwwata no yaa hawla hmm? waaw moo da am na ci kanta léegi ñu ñëw ci imaamu muslim al imaamu muslim waaw ndax dana muttafaqun alayhi moom imaamu muslim xam nga moom day dajale xadiis yi yi mu ci dajale ñett la indi daal di koy xad dajale al imaamu muslim rahmatullah alayhi mu ne wa kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu fadli salaatil jamaa wa bayaani tashdiidi fi taxallufi anhaa xadis yi ñu gisee fii la ko indi mu ne wa haddathanii Amrun an-Naaqid mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Amrun an-Naaqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Saabuur Abu Usmaan al-Baghdaadiyu an-Naaqid al-Haafiz bokkoon ci tabaqa dix bi. fukkeelu tabaqa bi waaye moom mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy l'an deux cent trente et un am ñu ne l'an deux cent trente-deux al-Baghdadi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Sufyan ibn Uyayna mu nekk ñu nettali mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlahum Abu Muhammad al-Kufi al-Makki gane àddina l'an sept génn àddina l'an cent quatre-vingt-dix-huit nekkoon xaritu al-Imam Malik ibn anas imaamu daaril hijra nekkoon ki nga xam ne moo doon euh, boroom xam-xamu Makka jamonoy imaamu Maalik rahmatullah alayhi ma nabi zinaadi gis nañ nga sàng nani laari ji gis nañ nga sàng Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu gis nañ nga sàng na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqada naasan fi ba'd as-salawaat <laughs> fekk yonent saa sallam daa jekki am yenn julli yoo xam dafa jekki tourner laaj laata ñuy commencer wala biñ jullee pare mu laaj ne amee diw ndax fekk na julli ji ne ko déedéet <laughs> mu ne ana fekk na julli ah ñu ne ko déedéet ñu laaj laaj fu ma laaj ñu ne ko déedéet yoneen saa salaam mer moom la naan faqada naasan fii ba'd as-salawaat <laughs> dafa gis ay gaa yoo xam ne ñëwuñu seetlu ne ñoom ñëwuñu ci julli yi quoi waaw fa mu ne yonent bi alayhi salaam nag affaire bi daal di koy metti waaw boo gisee loo xamante ne ni xéewal gu réy nii ay nit yoo xamante ne dëju bañ koo def loolu jar na deretu je jooy deret waaw badalan we dama jay na jar na ko de waaw bu dee bu doon xam nañu waaw waaye ñun xamuñu <laughs> waaw suñu xam-xam daa def na buñ xamoon wallahi duñu ko sàggane waaw kon mu ne yonent bi alayhi salaam daal lii moo xew <laughs> waaw faqada naasan fii ba'di salawaat léegi mu ngi noonu parce que Seydina Ubay ibn Ka'b moom moo ne comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam Abu Daawud ak an ak Ibn Maaja daal di soloowe waaw këne <laughs> ne foofu sax julli dane woon euh, euh, jullit suba la woon dane salla binaa Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ashaahada fulaan qaalu la qaala shahada fulaan qaalu la qaala shahada fulaan qaalu la qaala inna haatayni salaatayni asqal al munaafiqiin moo ne diw fekke na ñu ne déedéet diw teew na déedéet yoneen saa daal di man ne <laughs> gis nga ñaari julli yii waaw ñoo yi gën a metti mooy suba ak gée ah, ci naafiq yi mu ne kon laqad amamtu léegi kon Euh, buñ ñëwaatee imaam muslim anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam faqada naasan fi ba'd as-salawat fa qala laqad hamamtu an amura rajulan fa yusalli bin-nas thumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa amura bihim fa yuharriqu alayhim bihuzami al-hatabi buyutahum walaw alima ahaduhum annahu yajidu azman samina la shahidaha yaani salat al-isha gis nga fii moom isha la wax voilà mu ne fii eh, bëggoon naa lool waaw ma digal benn waay mu jiite nit man ma dem nag ca ya nga xamante ne ngay góor yoo xam ne ñu nga ci seen kër ya di bañ a fekke ci julli ji waaw waaw ma digle sama fityaan yi am na boo xam daan ne sama fityaan yi laay da laay wax waaw ñu dajaleel ma ay matt bi xusamil xatabi ay bant yoo xam ne may matt yoo moom la ñuy dajale ñu daal di koy taal fa yu xarriqu alayhim eh, bi xusamil xatabi buyutahum seen kër yi te bu kenn xamoon ne waaw ci jàkka ji bu ñëwee dinañ fi fekk ay bernde mooy bernde yi rek que ni lam na fi ya am nay miche wi baa diw de mooy liñ doon wax keroog ay nee tey moom reer yi moo ko assuré dinañu ñëw de waaw dinañu ñëw azman saminan waaw eh, yaq woo xam ne wu duuf ak ndawal la wallahi yonent sala maa ko wat la shahidaha yaani salat al isha waaw loolu moom noonee la ñu daan liggéey bu doon ne gis nañ ko <laughs> <laughs> waaw loolu ah moo tax beneen bi laqad hamamtu ba léegi imam muslim an amura fityaani an yasta'iddu li bi huzamin min min hatabin thumma amura rajulan yusalli bin-nas thumma tuharraqu buyutun ala man fiha waaw donc moon naa lool bëggoon naa lool man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma digle eh, sama ndaw yi waaw ci ñi koy liggéeyal ak seenu lansaar yi ak muhaajiruuna yi ñu daal di may waajalal ay ay say mat waaw ay say ay taada waay da mat ma digal kenn mu jiite ginnaaw bi ñu taxawalee julli ne ko yow jiiteel ak sama sama place ma dem nag te gaa yooyee nekk seen kër ya ma taal seen kër ya ca seen kaw wal iyaazu billah <laughs> waaw am na riwaay yoo xam ne tamit dañu ne ajjuma la waaw imam muslim andi na ci yoo xamante ne moom andi na ko ak sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad mu jóge boobu nag ci abdallah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib ah, radiyallahu ta'ala anhu wa arda foofu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li qawmin yatakhallafuuna 'an al-jumu'a waaw am wax na nit ñoo xam ne dañuy wute julli àjjuma laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin-nas summa uharriqu ala rijalin yataxallafuuna an al-jumu'a buyutahum mu ne bëggoon naa lool an amura eh, rajulan bëggoon naa lool digal benn waay yusalli binnaas waaw mu daal di jiite nit ñi waaw waaw akbar aw oh. léegi nag bi nga xamante ne am na mu jiite leen summa uharriqu ginnaaw gi ma ta ma taal ah rijaalin ay ci ay góor yoo xam ne yataxallafuuna anil jumaa dañuy wute daal di ñëw àjjuma léegi gis nga kon gis nañ am na fajar ah, am na fajar hadis yu ne fajar am na yu ne isha comme gis ci riwaaya muslim yi al imaam al buxaari rahimahullahu tabaaraka wa taala ci kaw noonu mooy kon da gis ne. yii leeral nañ lii lii leeral leneen na àjjuma moo tax manoo ne ñenn ñi nga xam dañ naan boo le fait que mu nekk àjjuma kon yeneen yi ñuy wax ci côté bi yépp julli yooyu day war ne àjjuma la dañ naan la dëgëru manoo ko ci ta lay léegi nan ngay wax yeneen xadiis yi su Seydina Ubay yi ñu la wax léegi ak Seydina Abu Hurayra yii ne yii isha Seydina Ubay ne subha la woon waaw kon loolu naka nga mën a waxee manoo kon manoo ko def noonu comme li ko euh, euh, lenn ci boroom xam-xam yi di nootale ne non ajjuma la léegi ci kaw noonu kon waxati naan julli yi ci mbooloo yi farata la loolu du mën a nekk quoi ndax loolu ajjuma la ci yeneen saa salaam jublu waaw ndax ajjuma dañ cee mooy charte la mu am mbooloo voilà alors que euh, yee waxul loolu <laughs> waaye loolu laysa wallahi bi de waaw waaw kon nag. al imaam ibn daqiq al iid rahimahullahu taala mu ne xadiis yi kat wér na yenn yi ne àjjuma la comme ibn Mas'ud bi yenn yi ne insha Allah comme yu eh, Seydina eh, Abu Hurayra wal faj awil fajr ak wal fajar waaw tey Seydina Abu Hurayra amul benn ñaari julli yi ñoo gën a diis ci amul ñenn julli yu gën a diis ci kii ci naafiq yi mu tudd eh, inna asqala salaati ala al munaafiqiin salaatul isha wa salaatul fajr loolu mu dugal dee yi yenn yi mu wax ay saag nga xam ne buñ trouvé woon euh, arqan saminan aw mirmatayni hasanatayni la itala <laughs> isa ñooñ ñooñu vraiment seen himma yéegul ah tayewul dara waaw moom daal fekk ci jàkka ji bu doon dañ fiy wootee berde mu ñëw bu dul lool du ñëw waaw <laughs> waaw kon al-Hafiz ibn Daqiq al-Id al-imam ad-Daqiq ibn Daqiq al-Id rahmatullah alayhi kon mu ne leer yi daal wuute na nii waaw waaw léegi nag euh, euh, euh, bu nekkee comme que nii la bu dee benn xadiis la yu wuute bu boobaa ku nekk day deme mboq kofeem waaw bu dee nag benn xadiis bi la ñu wute ci yoon yi yii ne suba yii ne fajar léegi bu boobaa dañuy dañuy taxawandi ci ci tegtaloo waaye mbir mi lenn la waaw lenn la mooy xadiis yi day wane ne lépp la rek daa tudd yii ne lépp la. so que yii ñoo gën feddale ko parce que li leen saa sala wax ne mooy ñoo yi gën diis mais de toute façon kuy bàyyi yi gën diis euh, yeneen yi léeg-léeg ñu ñëw parce que bëccëg gi zuhr rek yooyu waaye tekkiwul ne euh, ñoom seenu nekk di euh, wuute hmm, hein mooy jamaat yëpp ñoo am problème bi voilà kon loolu lu am a am solo la waaye yii nag daa gën a feddale ko ci ñuy ba parce que jamonoy yi nga xam ne bakkan da ciy gën a dina cëppi cëppi waaw ngir euh, nekk ci la ko neex te bàyyi li nga xam ne moo neex boroomam tabaraka wa taala muy fekke ji julli ji xuus ci guddi yi wala ci lëndëm ji euh, ngir dem fekke ji julli yee nga xam ne moom la ñuy wax wallahu taala alam kon <laughs> ci gàttal taxrij baa ngoog ak xadiis bi ak ni nga xam ne noonu la deme léegi nag mu des waaw <laughs> hadis bii wax nañ la kon li léegi ban mooy lëkkaale bi wax man lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi ñu ne la baabu fadli salaatil jamaa lii day wane ngëneelu bunt bi wax ngëneelu julli mbooloo mooy kon julli mbooloo dafa am solo lo bu ñu ko xamoon moo tax mu ne law ya'lamuuna kay bu ñu xamoon bu ñu xamoon li nekk ci ñoom la shahiduha walaw la shahidul isha walaw habwa waaw gis nga bu ñu xamoon li ci ne waaw bu ñu xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg konoonte kon dinañ ko fekke même bu dee dañuy darangu wala wa bu ñu xamoon dëgg-dëgg dinañ fekke julli yi même bu dee ne dañuy darangu kon loolu mooy ngëneel la rëy na yonent lay saa sa waxuñu ngëneel yi nekk ci julli faratay yëpp de léeg-léeg mu mosal ñu ci dara waaye mukk joxuñu lépp waaw waaw moom daal moo raw iceberg bu liñ la wan ci biti moo gën a néew li ne ci biir waaw kon nag loolu day wane eh, li nga xam ne mooy kon julli yooyu ngëneel yi nga xamante ni moo ci nekk dafa rëy ba moo tax fadlu rawatina julli yi nga xamante ne def ko ci mbooloo waxuma la mbooloo rek nit ki def ko moom kese sax day jafe waaw ndax jamonoy raaxala waaw te moo danoon ta asr nga xam ne jamonoy précipitation la ngir jeexal finir la buloo ngir ñibbi dalay weñ wal asr dalay way dalay pressé ni limon nga nekk ci mbir yi fàtte sa borom waaw mooy jamono yooyu noonu nga xam ne jamonoy rafla la jamonoy yëgadi la jamonoy li ñu wax sànq bakkat bi ci cëpp cëpp ak nit ñi di nekk seen intere bopp ak seeni nooflaay jaamu yàlla day gënatee fort ci jamono yooyee waaw jamono yi nga xam ne jamonoy caaxaan la ñun ñëpp waaye ni yëpp yoonu yëpp ñu nga jëme ci caaxaan yi jaamu yàlla ci jamono yooyu daa gën a tee feddale ku taa nekk loo xamante ne ay ngëneel yu rëy rëy la yu muy utal borom te nga xam ne moo naj bakkanam noot bakkanam ba topp lu ñëpp def ndax topp lu ñëpp def daa gën neex ba pare mu nekk loo xam ne daa dem dans le sens de bakkan waaw waaye mu fexe xeex ak bakkanam ba loolu mu bàyyi ko li wajhi rabbihi tabaraka wa taala kon loolu di wane ngëneelu kon julli yi waaw waaw ngëneelu julli yi allahu akbar kon bu ñu xamoon loolu këni ngëneel go gi ci ne ah doonuñ ko woon bàyyi de waaye nag malheureusement comme liñ la wax léegi walakin al munafiqina xamuñu tus waaye daa fekk nag naafiq ñoom de xamuñu aslëf wal iyaadu wal wallahi billah hmm? kon ginnaaw lëkkaale boobu léegi mu des leneen mooy wax nañ la hadis bii nag <laughs> ci bi ñuy tàmbali tegtal bu réy la ci waa ñi nga xam ne mbooloo yi nga xam ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne julli fara kon nag julli mbooloo farata la parce que quand même imagine ngeen li yoneen saa salam wax bëggoon naa ma digle ay matt ñu taxanal ma ay matt ma digal kenn julli ni fi mu tolloon yonent bari saa saa fi salat maa defal liy dalal liy seral sama xol di dalal sama xol ci biir julli mu ne julli jooju ñu taxawal ko ma bañ koo julli ne diw jiiteel waaw ma dem fekk ña nga xam ne ñu nga ci seen kër yi ñëwuñu ci jàkka yi ñu fekk julli mbooloo bi ma taal ko seen kaw waaye yéen saway naka ngeen di dégg yeneen saa sala wax lii ba pare ngeen ne lii nii du farat gars yi nañu seetaat affaire bi waaw nañu seetaat affaire bi mbir mi mooy lii farata la waay waaw ndax quand même même bu dee ñeneen ñi waa jumhuur dañ ne non yoneen saa sallam lii wane ne du farata mooy da koo bëggoon te defu ko bu doon ne farata la doon na ko def doon na dem tàlleen loolu da koo wax noonu rek xaraja maxraja euh, euh, euh, tashdidi wal wa'id en fait dafa génne loolu yooyu saa sax da ko wax ngir tëkku nit ñi ak tamit ah, ah, ah, artu leen ñu xam ne ah lii nii kat mooy ngëneel gu mag gi nekk nii jar na artu ci nit waaye tekkiwul ne farata la waaw jarul ne farata la te tamit bon beneen affaire boo xam ne moom lañuy wax dañ ne comme ñoom imaamu Nawawi kenn ñii mu doon wax ay naafiq lañ waaw parce que li koy gën a wane mooy lim ne inna asqala salati julli ji nga xam ne moo gën a diis ci naafiq yi laysa salaatun asqala ala al munaafiqiin min al fajr wal amul julli ji gën diis ci naafiq yi fajar ak gée kon ñu xam ne kon ñii naafiq yi lay wax waaw waaw yi lay wax way eh. waaye loolu bu kenn jàpp na ñeneen la waaw <laughs> bon côté boobu imaam al-Hafiz doon na ci indi na ci ay tontu yu bari waaw am na ci ay tontu yu bare bare bare bare bare bare hmm? euh, <laughs> ñi ne waa jumhur lii wane ne lii nii mooy euh, li wax sànk rek kenn da leen doon pour wane seen gravité bañ a ñëw la waaye du dëgg-dëgg xaqiiqatu dem taal leen loolu la ci jublu waaw liñ ci jub rek mooy jéggal dayo waaye loolu la ci jublu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw waaw kon loolu euh, andi nag ay ay façon <laughs> donc <laughs> yu gaa indi ah